kon nag ginnaaw lii nga xamante ne mooy eh, ñetti xadiis yi walillahi alhamdu wal na ñu ñëw nag côté njàngat mooy boo seetloo am na loo xamante ne ñetti xadiis yi moom lay wax te waxoon nañ la ko sànk mooy malaaka yi duñu dugg kër goo xam ne daa amub xaj walla walla la de tekkiwul il faut ñaar nekk fa ndax li koy wane mooy néeg Sayyidatu Aisha bi yore saa saa ne woon te Sayyidina Jibril duggul ab xaj bu ndaw ne woon ci suuf te loolu ñu xam ci mu nekk labrador gandub xaj wala petit xaj bu mel ni muus wala bu gën a tuuti muus yépp ci yema ah. amul benn amul benn différence waaw xaj bu ndaw la xaj bu demi bu demi ndaw la wala bu demi mag la boo xam ne dafa yemamaay lépp ci yem loolu lépp day tere malaaka yi di dugg kër googu voilà léegi balaa ñuy dugg ci masala yi jëm ci yooyu mooy léegi ana ban lëkkaale la suñu xadiis bii daal di am ak suñu bunt bi nga xam ne day wax baabu tahrimi taswiril xayawaan ak yooyee fii bisa aw xajani wa saw dañ naan la lii moom daa leer parce que quand loo xamante ne nii day tax malaaka yi duñu dugg sa kër ga wala ca néeg ba loolu moom manu la nekk lu baax waaw loolu la nekk lu baax loo xamante ni mooy mu fay nekk même bu dee man naa baax ci biti mooy xaj baax na muy nekk feneen waaye nekk ci biir kër gi wala biir néeg bi loolu du lu baax ci loolu parce que day tax day bloquer malaaka yi malaaka yi léegi nag après ñooy ñëw après léegi insha allah mais malaaka yooyu yan malaaka la malaaka yëpp la wala daan malaaka yu spéciaux malaaka yërmande wala malaaka wax yu bi kese yi indi wax yu kese la wala dum demee noonu ci waxu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi kon lii day wane ne <coughs> moo tax euh, day wane ne kon loolu lu jara moytu ndako la waaw mooy te dinañ gis buntu muy buñ paree buñ paree buñ paree suñu buntu bii nii buntu bi ci tegu al imaam al xaafizu nawawi dafa def baabu tahrim ittihaadil kalbi illa li saydin aw mashi aw zara mooy chapitre bi tegu buñ paree bi da def buntu xaraamal di ut di garder di ut di posséder di am xaj lu dul xaj boo xam ne xaju rëbb la wala boo xamante ne nii pour nit ki <coughs> maashiya boo amee ay ay ay ay ay toolam hmm? walla boog aw zarin wala ay ay ay ay jurum voilà bu dul lii moom mooy day xaram waaw kay kon léegi nag bu boobaa ci la ñuy gis sax léegi di hadith yi dañ koy wax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi waa léegi problème bi mooy léegi xaj xaj yi nga xam dañ koo permettre nit ki am ko comme le chasseur waaw léegi kooku est ce que xajam boobu day tere malaaka yi dugg foofu wala déet rëbbkat bi nga xam ne permettre nañ ko loolu kon en tout cas bala ñu agsi ci masala yooyu mooy premièrement suñu ñetti xadiis yi li muy wane mooy que ne kon yii nii surtout di représenter image foo xam ne ab kër wala ab néeg dekk ko fa day tax malaaka yi duñu fa dugg bul fàttalikul ne al imaamu Zuhri rahmatullah alayhi ak ñi ànd ak moom mooy lii lañ jàppoon ne lii moom day wane ne façon bu man di nekk moo yem waaw moo yem façon image bu nekk ci darab ci yére ci feneen ndax bu darab bi gis nañu ne saa saa rido bi da koo xotti waaw kon loolu kenn manu fee wax li imaam wala imaamu Nawawi doon wax ne képp ku ne image yooyu image la boo xamante ne nii day am kooku loo qawlun waxu neen la parce que képp xam nañ ne rido bi euh, euh, rido bi ak tamit li nga xam ne mooy ñegenaay bi image ya fa newoon image nit yooyu wala boo kii fas woowu nga xam ne daa amoon ay laaf ci rido bi loolu ñépp xam ne loolu nekkul woon loo xamante ne nii. Euh, daa amoon ker quand waaw mais loolu waxoon nañ masala yooyu ba ñenn ñu ne waaw si parce que dañ ko cee seppee après voilà ñenn ñu ne xotti bi bañ ko xottee def ko ñaari ñegenaay wala benn imaam al-Hafiz ibn Abdul Barr ne attention de loolu day wane ne loolu dara newu ci mu ne ah imaam yi kenn mënu la delloo waxam ak ñaan ak moom rahimahullah ci lool parce que amaana bañu ko xottee mooy amatul image boobu dafa deñ waaw kon nag loolu di ko di ko di ko di ko di bëgg koo paraade ay waxam loolu du mën a nekk <laughs> waaw même bu dee ne moom leneen li la gis waaye mu bëggoo xamal gaa rek ne attention wax jooju moo la imaam An-Nawawi ne huwa madhabun waaw wax loolu jëm waaye bu dëgëra li nga xam ne mooy imaamu Zuhri moom la léegi kon ginnaaw loolu comme ñu gis ne li nga xam ne day tax malaakay du ñu dugg sa kër quand même loolu mënuñu ne yab jullit quand même yow sa kër Euh, lépp loo xam ne day dàq malaaka yi malaaka yi nga xam ne kojug leer lañ te ñoom laa ya'suuna Allaha maa amarahum wa yaf'aluuna maa yu'maruun du ñu mooy yàlla lim leen digal te liñ leen digal kese la ñuy def nga xam ne borom bi lépp lu ñu def borom bee leen wax dem leen nga xam ne bu ñuy wër lu ci bari am na ñoo xam ne mbugal la ñuy indi mais ngir ña ko yelloo mais ngirub jullit malaaka yi di ñëw sa kër ak yooyu loolu yërm xeetu yërmandi la bu la yàllay dotti waa léegi lay yow ñooñu dootuñ ñëwati sa kër loolu man nga jàpp nga ne man na nekk loo xam ne dañ naan garaawul ah dañ ko si bon c'est pas grave ah. ah non waaw loolu loolu yaakaar nga ne yow lii daal ci yonent bi alayhi salaatu salaam sawaay ci wàllu xaj bu ndaw bi yow nga ne garaawul jël sa ngandub chien boo yor walla nii walla jëm SPA wala gaa yooyu ay ut sab xaj ñëw toog ah, utal ko benn kii sa néeg wala yooyu sa kër benn fii fu mu nekk. waaw di ko di di génn di ko promener tous les quatre heures du matin wala yu mel noonu wala ngoon gi booy liggéey daal di koy defal lekkam dem sa yoon en tant que jullit nga jàpp ne loolu dara newu ci wala yaazu billah te xam nga ne malaaka yi kër yoo xam ne malaaka yi du ñu fa nekk du tout ñan ñoo fay nekk mais solution waaye yow waaye yooyu iblis ay ñëw iblis mooy ñëw ak ay bokkam ñoo fay ñëw moo tax gisoon nañ bi nga xam ne mooy yoneen saasam bi naan bu ngeen ku dugg këram tudd yàlla nuyoo tudd turu yàlla malaaka yi ki saytaane yi bu ñu ñëwee dañ naan hee fii de amuñu fi kër amuñu fi dëkkukaay moom te amuñu fi ñu fiy fanaan <laughs> waaw amuñu fi lu ñuy reere amuñu fu ñu fi ne nañ seeti feneen keneen ko sàggan <laughs> léegi bu ko defee yow lool du yóbboog ak yooyu yër yërmande lay indi malaaka ak yooyu yëpp léegi yow nga def loo xamante ne day tax ñoom ñu quitté fi gis nga ku mel noonu boo moytu gis nga tudd tur yooyu rek ngay def yooyu charia eh, jàngale ci boppam lay dem ba fàtte leen dootu leen defati dootu leen defati waaw dootu leen defati du tout waaw bu moytul borom bee ci maaruteem la koy seetaan ba yooyu mu génn ci xelam buy dugg mu ngi xalaat leen yor téléphone am di wax ba dugg ba ci biir dabaj ñëw commencé di wax continuer di wax di wax téléphone di summeeku di wax téléphone di ki après dem di tàngalaale la may lekk wala di def leneen ba ñëw toog après bu paree nekk ci yeneen waaw bu saytaane yi ñëwee nag guddi gi ne ah fii de moom am nañ fi kër dëkkuwaay yàlla tere nag mu yorub xaj en plus nga xam ne malaaka yi moom dañ fay dañuy déserté foofu <laughs> loolu man nañu la man nañ ne garaawul wala image waaw parce que moom moo il est raffiné voilà dem jënd ay sculpture yoo xam ne defar nañ ko une femme africaine yoo xam ne c'est leur seins nu ak nangam même bu seen seins nuwul sax waaw bien habillé mais nga ñëw teg. waaw en bronze wala en bois d'ébène waaw nga ñëw teg sa kër di jaay ne yow artiste nga jël sa salon def ci yu bari teg waaw waa sawaay yaakaar nga ne yow <laughs> après nga woo gars yi ne ñëw leen ñu wàcceel ko kaamil parce que nangam ak nangam mi sawaay yi wàcc kaamil yoneen saa sa masula wàccelu kaamil <laughs> waaw <laughs> waaw boo ko waxee mu soke leen ñuy kii masula waaw moo tax ñenn ñi nga am nañ naan noo wàcc kaamil yooyu moom man loolu duma ci bokk parce que loolu gisuma fu mu tegu ci sunna nga gis ñenn ñi di mer lu ngeen di mer sawaay lan la wax dane moom yoneen saa sa masu koo def saxaaba bi masuñu koo def kon moom defut waaw ah, est-ce que mas ngaa gis fenn ñu wax la fenn ne la ba dara xewee yoneen saa sa am tasaare leen kaamil yi ku nekk na jëlub jukki wala ab nàngam ñu jàngal ko loolu mas na am amul waaw léegi yow bu dee da ngaa jàpp da ngaa ànd ak boroom xam-xam yi jàpp ne malgré saa am fu ñu ko teg ne loolu mën naa nekk ndax jàng alxuraan yërmande la ak yooyu loolu jàppal mais ki ne deful mais loo koy ŋaññi. reconnaître que ne xam nga fi tax moom deful waaw waaw nga xam ne kii ndeysaan moom de moom lu mu gisul ne la yeneen saa sax defu ko du ko def al te yow mi nga jàpp ne dañ mën nañ ko def malgré saa ndax leneen ak leneen nga jàpp lool bañ di ŋaññaateeg. voilà yaatu dënn <laughs> voilà loolu dafa nekk loo xam ne daa war a simple si suñu biir mais ñoo xamante ne amuñu benn benn benn benn benn nangu leneen lu wuteeg ñoom liñ jàpp ba pare nag di ŋàññ nit ñi ci loo xam ne te woo ko fen <laughs> waaw léegi nga ñëw yow buñ ñëwaatee <laughs> di wàccalu kaamil foo xamante ne yooyu yëpp nga fa mais wuñ la kaamil bi baaxul ah, ah non. même julli ci bërëb yooyu kenn du ne julli ja baaxul comme ni nga xam ne loolu am na nag ci borom xam-xam yi ñu koy wax ah mais non xam daa am ay tamasil ay loolu dinañ ci ñëw waaw dinañ ñëw tamit ci yooyu ah <laughs> euh, euh, euh, il faut ñëw ci ah, mais pas ci suñu bunt bi am na ci borom xam-xam yi comme Hanbali yi ñoo xam dañ naan la affaire bi tiiw la ah. boo fi jullee yow amoo julli waaw mais li gën a dëgër insha allah mooy am na julli parce que yonent bi saa saam da doon ñëw ci kaaba gi di julli te kaaba gi temps yooyu waa Quraysh bi ñu ko waree mais ay yàlla yu bari lañ farangaloon ay idole ay xërëb te yonent saa saam neewul ah foofu man du ma fa dem di julli fi may julli mooy sama kër non da doon ñëw ba ci kaaba gi foofu di julli ba Uqbatu ibn Abi Mu'ayt al mujrimu shaqi doon ko wax ak ñoo Abu Jahl eh Muhammad bu <laughs> fi jullee tian ah. waaw ba bës ba mu ñëwee ne mu ñëw julli na mu doon jullee sawaay ñëw fekk ko muy julli mu eh, jël sébérine ma daal di koy sànni sotti ko ko mooy gëléem ga faatu woon mbaq yàgg yooyu mu jël ko sotti ko yeneen saa saa wal iyaazu billaah ba ma eh, Fatima ah, ah, radiyallahu naa ñëw di ko dindil di leen ŋàññ waaw kon loolu te foofu ay ay ay ay ay ay xërëma fa ne woon te kenn xalaatul naan julli yeneen saa saa ndax nangu nga ko déet loolu julli du ko xalaat voilà kon loolu eh, boo gisee nag ñu koy tere dañuy bañ nga niru niru la yéeféer yi ak tamit di jublu foo xam ne ab xërëm dafa nekk moo tax ñu naan la bu wow na nga moytu fi nga xam ne falastatu bi nekk waaw comme nga ñëw foo xam ne il faut nga julli foofu nga war a julli boo amee feneen li gën mooy jullil feneen ngir génn ci ci ci ci wuute yi quoi mais bu dee ne moom nga nekk fii ngay war a fii amoo feneen fii ngay feneen parce que def nañ statue boo xam ne nee nañ Seydina Isa lañ def ñu crucifié ko ci kaw mu tiim la léegi yow doo julli mais moytul taxaw moom jommaar jàkkaarloog moom fi mu ne. fexeel raddu tuuti après nga juli foofu loolu insha allah dara nawu ci wallahu taala alam boo amee feneen nag wax nañ la nga dem feneen moo gën léegi kon lii nii lépp day wane ne kon loolu manu manuñoo nekk naan loolu di ko woyofal grawul parce que ñoo ils ñoom ils sont raffinés vraiment c'est l'art africain voilà c'est l'art euh, euh, qui contemporain moderne nangam après ngay permettre bopp di dem di jënd yoo xamante ne yu mel noonu di ko teg quand dé xatta tableau yi ñu représenté ay ni sax moytu ko am na wute moytul utal yoo xam ne ay garab walla la nature walla yu mel noonu sa salon man nga ko ci def def ci ay ay ayatul kursi yu rafet yi ay ay yaasin début yi yu mel noonu sa turu Seydina Muhammad sallallahu yu mel noonu yooyu yëpp defal mais nga moytu yi nga xamante ni daa am image moytu ko rien que même bu dee jàpp nga ne ñuy jàpp ne moom moo yu am jëmm la ñuy wax te ñu am jëmm moom mooy sculpture yi moom dugg nañ moom loolu ñépp ci d'accord loolu yi ñuy yàtt ay sumbe ju nag yu mel noonu gars yi comme yu mel noonu parce que sama xel ci la dema ça ne veut pas dire que ñoom kefee koy def voilà jël ay matt euh, tronc wu di ko yàtt di ko yàtt ba mu nekkum nit wala yu mel noonu ñu teg ko hmm? yooyu loolu moom dafa xaram voilà loolu amul benn wuute waaw moo tax ma ci Maliki yi la wuute bu mel noonu dina bari te ñoom ñépp dégg nga li ñoom euh, Cheikh Ad-Dardir loon wax ñépp d'accord ci ñoom këne mooy lépp loo xam ne daa am takkandeer loolu ñépp d'accord benn wax ne dafa xaram léegi wuute bi ñëw ci li amul takkandeer comme photo yeeg yi nga xam ne même bu dee ay tableau d'art lay mais yoo xam ne amul takkandeer wala ci rido yeeg nangam sàngam waaw kon nag ginnaaw lii lépp bu ñu ko waxee léegi nag ñu ñëw ci ku mel ne al imaam al-Hafiz an-Nawawi bi muy saraal yi muy xadiisu Seyna Abu Talha bi mais day duggalaale xadiis yi ñu nekkee léegi mu ñëw kon gis nañ lëkkaale bi quand di wane ne kon loolu moom mënul nekk lu baax loo xam ne day tere malaaka yi ñu dugg te Seyna Jibril la ko wax de waaw ñun te gisoon nañ ba ñuy gis taxriij yi ci xadiis yi euh, Cheikh Muhammad Taqi al-Usmani di doon wax foo xam ne dane dafa joyal lépp ke ne laa yadxulu malakun baytan fiihi suuratun aw kalbun aw kamaa qaal du dugg benn malaaka loolu mel ni day joyal malaaka yëpp léegi nag nañ ñëw ci côté boobu waa malaaka yëpp lay wax al imaam al haafiz ibn hajar eh, eh, an-nawawi mu ne qaala al ulamaa ñooy laa tadxulu mu ne qawlu sallallahu alayhi wa sallam laa tadxulu al malaa'ikatu baytan fiihi kalbun wala suura mu ne qaala al ulamaa mu ne boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim nee nañ sababu imtinaa'ihim min baytin fiihi suura kawnuhum kawnuha ma'siyatun ma'siya kawnuha ma'siyatun fahisha wa fiiha mudaahatun li xalqillahi ta'ala wa ba'duha fi surati ma yu'badu min dunillahi ta'ala wa sababu imtinaa'ihim min baytin fiihi kalbun li kasrati aklihi an-najaasaat wa li anna ba'daha yusamma shaytaanan kamaa jaa'a bihi al-hadiis wal malaa'ikatu duddu shayaatiin wa li qubhi raa'ihatil kalbi wal malaa'ikatu takrahu raa'ihatal qabiiha wa li annahaa manhiyyun an ittikhaazihaa fa uqiba muttaxizahaa bi hirmaanihi duxuuli al malaa'ikati bay duxuulul malaa'ikati baytahu wa salaatuha fiihi wa istighfaaruha lahu wa tabriikuha alayhi wa fi baytihi waaw wa daf'iha adha shayaatiin aw adha shaytaan waaw mu ne léegi mu ne boroom xam-xam yi nee nañ sabab bi nga xam ne tax tax nag bi tax malaaka yi di moytandiku du ñu dugg kër wala néeg boo xam ne daa am image euh, loolu lenn la mooy kaw nuwaa le fait que di ko ut di ko def sa kër ak yooyu maasiya ak mooy yàlla la faaxisa la ak géddu topp la faaxisa la ak njombutéef la goo xam ne bàkkaar bu réy la wa fiihaa te nekk na ci image yooyu ngay ut di ko def sa kër mu mudaahatul li xalqillah ña koy defar ak ku koy ut di niru niru la mbindum yàlla tool gis nañ ko xadiis yi ñu génnoon waaw <coughs> léegi mu ne wa baaduwaate yenn ci image yooyee ak représentation yooyee fii suuratin maa yu'bad léeg sax mu nekk ci Euh, image loo xam dañ koy jaamu comme Seydina Isa alayhi salaam ñenn ñi nga xamante ne nii dañ koy dañ koy jaamu yu mel noon léeg-léeg ñu mel noonu loolu la ñuy indi teg ko waaw wala ab loo lépp leneen lu ñuy jaamu mu ne min dunillahi ta'ala walif borom bi nga xam ne moo kawe te yéegul mu ne wa sababum tinaa'ihim eh, sababu nag ñu ñoom ñuy moytandiku di duggu min baytin ki kër goo xam ne fii kalbun mooy boo xamante wax na la kon suura mooy li jëm ci image bi kantaan ak li nga xamante ne mooy boo xam ne xaj la mu ne li kasrati ak li hin najaasaat ndax bari gu mu bari lekk yi nga xam ne moom la xaj di lekk ay yu mooy yu sobewu yi wali anna ba'daha ndax lenn li ci xaj yi yu sama shaytaana dañ koy tuddee shaytaane kamaakem li nga xam ne jaa la dikk bi hiil xadiis ci xadiis mooy yone saasam bi mu xaj bu ñuul saytaane la moo tax kii euh, imaamu Ahmad euh, kii euh, Yahya Ishaq ibn Ibrahim mi sayyid imaam Muslim jëlee xadiis yenn ci xadiis yi rahmatullahi alayhi ma dañ doon wax ne mën nañoo rëbbe xaj ak bu nekk wam def xaj bu ñuul parce que li yoneen saa saam ne moom saytaane la voilà loolu lay wax ni mu ne wal malaa'ikatu te malaaka yi diddu shayaati ñoom ñooy contraire wali qubhi beneen mbir mooy wali qub wali qubhi raihatil kalbi le fait xaj moom xetam ci boppam moo xeeñ te moo salte wal malaaykatu te malaaka yi takrahu dañuy bañ ar raihatal qabiha dañuy bañ xet gu naqari comme ni nga xamante ne loolu la yeneen saa saa waaw ku fi lekk kenn ci ñaari garab yii muy laaj wala soble yéy ko te te toggoo ko bul dugg si bul jege suñu jàkk yi ndax fa innal malaayikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu aadam ndax malaaka yi ñoom dañuy Euh, loro ci li nga xam ne doomu aadama yi dañ ciy loroo mu ne wali annaha beneen <clears throat> bu tax ñu tere xaj gi di tere malaaka yi di dugg ci kër wala néeg boo xam ne daa am xaj mooy wali annaha manhiyun an ittixaadiha ndax dañoo tere koo xam ne day jàpp di ut ay xaj di ko garder comme niñ la waxe bunt bi nga xam ne moo tegu juste après suñu bunt bi ñu nekk dina ñëw foofu léegi nag yii nii yépp nag bi mu dajaloo ci moom fa uqiba waaye nga xam ne nag malgré tout ça alhamdulilah moo koy ut ñu mbugalee ko alhamdulilah alhamdulilah muttaxizaha ki nga xam ne moo koy jàppe di ko yor bi xirmaanihi duxulil malaayika ñu xañ ko nag duggu malaaka yi alayhi salaam baytahu këram waaye wasalaa ñu tu bi bi eh? Eh? waaye wasalaatuha fii waaye ñu xañ ko lan mooy malaaka yi di julli di ko ñaanal di julli ci këram waaye wastighfaaru lahaa di leen di ko ji ñaanal njéggal wa tabrikiha alayhi wa fii bayti waaye barkeel yi nga ko waroon a barkeel moom ak këram loolu lépp ñu xañ ko ko waaw wa dafiha ak tamit jañ ji nga xam ne ñoom la malaaka yi di jañ asa shaytaan loru shaytaane parce que malaaka yi ñoom bu ñëwee rek shaytaane dañuy daw moo tax gis nga badar ba malaaka yi accès ji baleen iblis gisee la ne <laughs> aab ah, bu njool mi daal di daw mu ne wa amma léegi nag mu def beneen mbir nag waa léegi malaaka yi ñooy ñan yan façon malaaka yi mu ne wa amma haa'ulaa'il malaa'ikatu alladhiina laa yadxuluuna baytan fiihi kalbun aw suura fa hum malaa'ikatun yatuufuuna bir-rahma wat-tabkiir wat-tabriik wal-istighfaar wa amma al-hafadhatu fa yadxuluuna fii kulli bayt wala yufaariquuna banii aadam fii kulli haal li'annahum ma'muuruuna bi-ihsaa'i a'maalihim wa kitaabatihaa voilà <laughs> mooy bon imam Maroon moom moom day catégorique ci wax ji moom mu ne wa amma haa'ulaa'i malaayika kanta malaaka yii nag nga xam ne alladina ñi nga xam ne laa du ñu dugg baytan kër wala néeg fii boo xam ne nekk na ca biir kalbun ab xaj aw suura wala image fahum malaayikatun ñooy malaaka yi nga xam ne yatu na bir rahma ñooy wër ci kaw suuf di wasaare yërmande yàlla yi nga xam ne moom la leen wax ñu koy distribuer jaam yi ñooñu la malaaka yi nga dem di ñoom la yàlla chargé ñuy barkeel wa euh, euh, euh, nit ñi ak seeni dëkkuwaay yi wal istighfar waaye di ñaan li nga xamante ni ñaanal njéggal ñi nga xam ne ñooy nit ñi façon malaaka yii la wa amal hafazatu kanta ñi nga xam ne ñooy wattu doomu aadama yi di bind li nga xamante ne nii ñoom ñooy bind seen tur seen seen seen jëf lu baax yeeg di leen wattu li baax yi ñuy def xam nga lool kiraaman kaatibiin ak hafaza yi est-ce que c'est la même chose loolu wute la bu ndaw am na wute waaye moom ni mu waxee lii am na day jàpp ne ci ñi nga xam ne jàpp ne c'est la même mooy malaaka yi nga xam ne ñooy bind jëfu waaj nit ki mu ne kanta ñooñu nga xam ne ñoo koy wattu di ànd ak moom fayat xuluuna fii kulli bayt ñoom moom bépp kër la ñuy dugg ak bépp nit wala yu faariquuna dañu tàqale koog doomu aadama bi ci benn ci xaal yi waaw lu tax ndax ñoom dañ leen a digal ñu daal di peeg seen jëf yi ñu peeg seen jëf yi ah te tamit te di ko bind mu ne qaala alxataabi mu ne al imaam alxataabi borom maalimu sunan rahimahullah nee na wa innama la tadxulu almalaikatu baytan fihi kalbun aw suura mimma yahrumu iqtinaa'uhu min alkilaab wassuwar fa amma ma laysa bi haramin min kalbi as-sayd waz-zar'i wal-maashiya was-suura allati tumtahan fi al-bisaat wal-wisaada wa ghayrihima fala yamtani'u fala yamtani'u fala yamtani'u duxuul al-malaa'ika bi sababihi waaw wala falaa yamtani duxulul malaayikatu alayhimu salaam bi sababi waaw mu ne kanta imaam al-Xattaabi nee na malaake yi nga xamante ne nii ah, ah, mooy dëgg-dëgg du dugg malaaka yi benn kër wala benn néeg boo xam daa am xaj wala ab imaal mooy yooyu mooy li nga xam ne dañoo xaraamal xaj bi ñu xaraamal nit ki am ko mu ne kanta ñi nga xamante ni ak tamit Euh, image yoo xam ne dañoo xaraamal nit ki di ko am wa am ma lay bi xaraam daal loo xam ne ci wàllu xaj yi du lu xaraam min kalbi saydi comme koo xam ne ab ab rëbbkat la mooy xaj bi nga xam ne rëbbkat bi moom lay am nga xam ne sharia moo ko permettre wa zar'i ak ki nga xam ne daa am ay tool waaw kooku permettre na ko sari am na ko mu am xaj kon kooku xaj boobu foog mu am ko kon kooku kon kooku tere malaaka yi wal marché ak ki nga xam ne ay tool ay ay kii la yor euh, ay jur waaw nga xam ne permettre na ko mu am ko di garder xar yeeg façon yooyu mu ne ñooñu kon bu dee xaj yooyu la kooku am nga xam ne sharia ko may loolu du loolu mooy dàq mooy tere malaaka yi dugg wax suura waaye tamit boo ñëwee ci wàllu image yi nga xam ne tum allati tumtahan lool mooy daa si selon moom mazhab bi mu am mooy ñi nga xam ne woon dañ ne bu dee euh, bépp boo xam dañ koy lonk di ko samp lool day xaram waaye bu dee nag loo xam ne lu ñuy doye dal la comme tapis yi comme li nga xamante ne nii ñege naa yeeg yooyu loolu dara newu ci euh, loolu moom loolu la jàpp moo tax mu ne bu dee yooyu nag nga xam dañ koy teg ci tapi yeeg ak njegenaay yeeg ak yu mel noonu nga xam ne dañ koy doyadal falaa yum tanaw loolu moom yam tanaw du xóol walaa yum tanaw du xóolul malaykati bi sababi mooy duggug malaaka yi du ter bañ a am ndax sababu loolee parce yii daa sa ne mooy mazunan sharan dañ koo permettre ci wàllu sharia kon loolu mooy tere bi mu ne wa ashara alqaadi ila nahwi ma qaalahu alxattaabi mu ne al imam alqaadi Iyaad de rahimahullah daal dinay junj lu mel ni lii al imam alxattaabi wax waaye imaamu Nawawi mu ne wal azharu annahu aamun fi kulli kalbin wa kulli suura mu ne waaye daal li feeñ waaw te loolu bu alaana mooy li gën a mooy lii dafa daj ci bépp façon xaj fii kulli kalbin laa wax ci bépp xaj wa kulli suura ak bépp image waaw bépp image rek loolu dañ koo tere wa annahum kana ñoom malaaka yi yam ta mooy xaj buñ la permettre lépp ci yem wa annahum te ñoom yumta dañuy bañ min al-jami' yumtani'una min al-jami' li itla' al-qadis yii yëpp te xaj buñ la permettre nga am ak bu nee sa kër sawaay yow la yow la chasseur yow rëbbkat bi yooyu yëpp day tere ñoom ñu dugg ndax lan jooyalu xadiis bi ni mu jooyaloo mu ne leneen lu koy wane wali an nag jar al jarwa alladhi fii bayti nabi sallallahu alayhi wasallam ndax siwo boobu muy xaj bu ndaw boobu ne woon ci suufu lalu yoneen sallallahu alayhi wasallam ah taxta sariri kaana lahu fii udhun zahir mais amoon na ci ngànt wu feeñ parce que dugalu ko fa xamul sax tax mu nga fa woon mooy moom du ci woon dara fa innahu lam ya'lam bihi xamu ko wa ma hada ànd ak ne xamu ko te du moo ko fa dugal yëgu ko sax euh, nii sayyidatu Aisha yëgu ko te xamul sax kañ la fi dugg malgré ça wa ma hada imtana Jibrilu Seydina Jibril ba mu ñëwee duggul sallallahu alayhi wa sallam waaw ba mu ñëwee dafa bañ a min duxulil bayti dugg néeg yonent bi alayhi salaam léegi nag waa àlla la ba pare mu daal di tax wax tax tax bi tax duggul bil jar wi ne mooy xaj bi ne woon si ronu wal bi yow yonent saa salaam moo tax man dugguma fi waaw kon nag falaw kaana al udru fi wujudi suura wal kalbi laa yamna'uhum lam yamtani'a jibril bu doon nag kon dañ naan eh, falaw kaana al bu doon ngànt li daa nekk fi wujudi suura ne waaw ko mooy bon mooy suura bi mu wax ne mooy yi ñuy doyadal selon ñu jàpp loolu ne loolu permettre nañ ko yi ñuy teg ci suuf ay tapis que loolu euh, dañ koy jàppe ak xaj bi nga xam ne permettre nañ ko chasseur bi wala wala kii ki boroom euh, mbay mi wala borom jur gi mu yor ko bu doon loolu doy na konoon te kon doonul woon Seydina Jibril lële doonu ko woon alayhi salaam tere mu dugg foofu voilà moo tax moom mu jàpp na lii mbir mi mooy lii daal dafa joyal waaw dafa joyal ci bépp loo xamante ne bépp xaj ah bépp xaj dafa doyal amul benn différence entre ça ci et ça yépp ci yem mooy dafa nekk loo xamante ne day tere li nga xamante ne mooy ñoom ñu daal di dugg ci eh, léegi loolu mooy li nga xam ne moom laa al imaamu al-Hafiz an-Nawawi rahimahullah wa kanta imam al-Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala ah mu ne laa tadxulu bi muy sara xadiis sayna euh, Abu Talha bi ah, taala anhu mu ne wax qawluhu laa tadxulul malaa'ikatu mu ne wax ji mu wax ne malaaka yi du ñu dugg kër goo xam ne daa am image wala daa am xaj mu ne zaahiruhu al umum li feeñ ci biti de mooy daa feesal mooy daa jotal daa doyal lépp lépp yëpp ci yem waaw te waxoon nañ la riwaaye boobu ñu gisoon bi mu naan benn malaaka du dugg benn kër boo xam ne daa am xaj wala daa am image loolu ma Seydina Jibril waxoon alayhi salaam mu ne waqiila nee nañ yustasna min zalika alxasaba am na nag ñu ne comme l'imam an-Nawawi toxal léegi ci eh, ñoom imam al-Xattaabi rahmatullah alayhi ne moom sax ci imam an ci boppam wax ko ne dañ ciy seppee li nga xamante ne mooy alxafada mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy wattu jaam bi fa innahum la yufaariquuna ash-shakhsa rax duñu eh, tàqale ko nit ki fii kulli xaala ci xaal bu mën di doon waaw mu ne wa bi daalika jazama ah, ibnu Waddah wal Xattaabi wa axarun te gis nañ waxu al-Xattaabi léegi mu ne ci lii la dogu ibnu Waddah ak al-Xattaabi ak ñeneen mu ne waaye laakin qaala al-Qurtubi mu ne waaye al imaam al-Qurtubi rahimahullah nee na kadaa qaala ba'du ulamaa'inaa naka noonu de la wax lenn ci suma waroon xam-xam waaye nag que ne bu dee ñoom malaaka yéere di bind jëfu doomu aadama yi ñoom bokkuñ ci mu ne waaye wa zaahirul feeñ al-umum mooy daa dajale lépp. waaw wal muxassisu yaani daal ala kawnil xafada la yamtani'una min ad-duxul laysa nasan mu ne kantaa ñoom li ñu ko jagleel li ñu jagleel lii nga xam ne waxu yeneen saa salaam bu jëlit Seydina Jibril alayhi salaam mu joyu loolu li ñu ko tënke naan loolu loolu loolu du texte du texte bu ñëw ne ah illaa ba mu des kalba maasiyatin aw zar'in aw aw saydin waxul loolu déedéet loolu amul texte bi waxul mooy am texte bi amul loolu waaw loolu du texte ah ñoom ñoo jàpp ne comme que les permettre nañ ko kon de waru ñoo tere lii alors que ñaari texte yi bokkul voilà loolu lay wax ne loolu lay sama sama qultu imaam al-Hafiz al Hajar mu ne wa yu'ayyiduhu te liy dëgëral waxu imaam al-Qurtubi bi mooy annahu laysa min al-jaa'iz an yu an yutli'ahum yu ta'ala ala amali al-'abd que ne impossible lii waxoon nañ ko fi ne comme impossible borom bi yëdduloo wan malaaka yi yi nga xam ne ñooy bind euh, jëfu jaam yi ah ah wa yusma'uhum mu leen di déggloo mu ay waxam wahum te ñoom malaaka yi bi baabit daari ñu nga ca buntu ba dugguñ allati huwa fiha masalan yi nga xam ne mooy lii ñu tere xaj wala ab image mu nga fa waaw mu ne wa yuqaabilu léegi nag kon lii <laughs> mooy waaw man na rek malaaka yëpp bu dee yéen li ngeen ciy bañ ne ñoom du ñu dàqal ko ñoom ndax ñoom dañuy bind li nit ciy def ak yooyu mu ne mais borom bi est-ce que possible mu bàyyi leen ca biti waaye di leen yi déggloo di leen xam loo lépp loo xam ne moom la jaam yi ci biir nekke waaw loolu mën a nekk la léegi mu ne wa yuqaabilul qawla bi ta'mim al qawlu bi taxsiisil malaayika bi malaayikatul wax lii ñu ngi ko doon juju sànq bi ñuy tàmbale mu ne nag li oppose li li jàmmarloo waxu que ne mooy waxu ñoom imaamu Nawawi que ne malaaka yi euh, mooy non bi ci kaw imaamu Nawawi moom moom ñoom imaamu Al-Xattaabi dañu niroo mooy que ne bon mooy yoo xamante ne non moom imaamu Nawawi moom daa dane kalb moom daa ta'min wala ànd voilà mooy bu yoo xam ne lépp ñépp xaj yépp ñoo ci yem voilà ñi wax loolu ne xaj yooyu yépp yu ñu posé yu ñu la may nga am kook yi nga ñu la mayul yépp day tere malaaka yi dugg mu ne loolu nag am na wax ju jàmmaarloog moom ju jàkkaarloog moom mooy bi nga xam ne dañ ne non en fait malaaka yooyu mooy malaaka yu tul wax yi malaaka yi indi wax yi comme Seydina Jibril la mu ne waxuwa qawlun te wax la mu ne man daa anna daalika kaana min xasaasi nabi sallallahu alayhi wasallam luy waxu la koo xam ne bokk ci ñi nga xam dañ ne noonu loolu jagleb yonent bi la sallallahu alayhi wasallam waaw kama azkuruhu mu ne comme ni ma koy tudde waxuwa shaaz loolu nag dafa ber wax la joo xam ne jarul a bàyyi xel dañ koy nettali ngir ñu xam ne am na ko wax am nañu ko wax waaye loolu dëgëru voilà <laughs> waaw mu ne qawluhu léegi dina ci ñëw mu ne qawluhu wax ji yonent sallallahu alayhi wasallam toxal Seydina Jibril mu ne baytan fii kalb du ñu dugg kër wala néeg boo am daa am xaj mu ne al muraadu bil bayt liñ jublu ci kër gi nag mooy al makaanu alladhi yastaqirru fii shakhs mooy bërëb bi nga xam ne nit ki fa sax fa la nekk fa la nekk fii shakhs sawa'un kaana binaan aw xayma moo xam nag que ab kër la buñ tabax wala buñ def ay seng wala buñ def ay ay ay ay ay ay sàkket wala boo xam ne ab xayma la sax bu defar waaw lépp ci yema am xayri dalik wala yeneen lépp loo xam ne nit ki fa la dëkk fa la nekk même bu dee temporaire mu indi wam xaj c'est pareil mu ne wax zahiru li feeñ mooy al umum fii kulli kalb hadis bi daal li bu leeral lii ci feeñam ci bitim mooy dafa joyu ci bépp façon xaj li annahu nakira fii siyaqi nafi ndax dane mooy nakira te loolu boroom xam-xamu usul yi xam nañ ko la tadxulul malaikatu bay baytan mooy nakira loo xam ne dañ ko euh, euh, tanwin ba pare di dàq du dugg kër du dugg kër ci loo xam ne day dàq waaw dàq ba pare ci loo xam ne mu def ko tanwin tan waaw du dugg kër goo xamante ni daa am li nga xamante ne te bu loolu bu amee loolu euh, li muy li muy yu fiiru tamim day wane ne lii nii dafa euh, day joyal ci lépp waaw mu ne wa dhahaba al-Khattabi wa ta'ifa ila istinaz kalbi allati udhina fi ittikhadha wa hiya kilaabu as-sayd wal maash loolu gis nañ ko ko ne imaam al-Xattaabi dañ ñaan ak moom dañ ne bon ba mu des nag xaj yi nga xam ne pour rëbb la wala pour jur gi wala ngir bay ah mu ne wa janax al-Qurtubi kanta imaam al-Qurtubi comme naw an ni ñu ko gisoon sànq moom dafa jéng ci ilaa tarjiih al-umuum que ne ci xaj yëpp laa wax. mu ne wa kadaa qaala an-Nawawi naka nii la imaam an-Nawawi wax te gis nañ leen léegi hmm? ah, mu ngi noonee <laughs> allahu akbar waaw. waaw léegi après mu wax ne ngànt wool léegi manoon joxe ne moo bu dee xaj la yi ñu permettre yooyu dañ leen a jox ngànt ñu ne lool ngànt la ñu ne noo parce que xaj bi yoneen saa salaam génne woon boobu moom dañ amoon na ngànt parce que yëgu ko woon comme wax ñii ñi imaamu Nawawi wax sànq ah que ne malgré ngànt googoo ngi fi Seydina Jibril duggul alayhi salaatu wasalaam léegi euh, euh, loolu wallahu taala alam mu ne qaala al-Qurtubi mu ne imaam al-Qurtubi rahimahullah nee na waxtulifa wute nañ fi al-ma'na alladhi fi al-kalb hatta mana'a al-malaa'ika min dukhul al-bayt alladhi huwa fii ñu ne nag boroom xam-xam yi imaam al-Qurtubi nee na boroom xam-xam yi imaam an-Nawawi moom wax na sànq ay wax li mu wax ke ne ndax salte gi mu salte di takkoog sobe yi wala ñenn ñi ne moom ci boppam mooy sobe wala <laughs> yooyu mu ne imaam al-Qurtubi nee na wute nañ ci maanaa bi nekk ci xaj ba mooy tere malaaka yi ñu dugg ci kër goo xam ne daf faa nekk mu ne faqiira am nañu wax ci boroom xam-xam yi li kaw ne najisatul ayni ni xaj ci boppam moom mooy sobi sobi jëmm la am xam nga loolu ma laaj ma waxoon naa la maalikee moom moom ñoom ànduñ ci lool waaw que ni xaj daa sobewu ci jëmmam doot waaw waaw waaw loolu moom ànduñu ci ma contrairement waa jumhur mu ne wa ay ayadu zalika te liy dëgëral lii bi maa warada fii ba'd turuqil xadis mooy ci yi rot ci leen ci yoonu xadis bi ana Aysa inda Muslim te gis nañ ko sànq ne leen saa mu jël ci tenkam daal di mu jël ndox daal di koy sotti fa amara bi nadhi mawdi'i alkal benn mi wax ñu gis sànq ñun ci taxrij la ne moom moo ko defal boppam moo sotti ndox fa nga xam ne euh, fala xaj ba ne woon ah loolu benn la ñu ne kon xaj parce que xaj ci boppam moom moo moo moo sobewu qiila wa qiila am ñu ne li kawniha min ash-shayatin am ñu ne parce que shaytaane la bokk te lool moom lañ la doon wax ne moo tax imaam Ishaq imaam Ahmad ne woon rëbb waaw ak bépp xaj ba mu def xaj bi nga xam ne mooy xaj bu ñuul parce que euh, saa na shaytaane la. am ñu ne xaj moom ci shaytaane la wa qiila am ñu ne ñeneen ñu ne li tax loolu malaaka yi duñ dugg kër goo xam ne mu nga fa li ajli najaasati allati tata'allaqu biha li yëpp imaam Nawawi wax na ko sànq mooy li nga xam ne rahimahullah mooy sobe bi nga xam ne daa taqoog moom fa innaha taksiru aklal a ndax day bari lu muy tuksiru day bari di lekk ay sobe wa tatalattaxu bi biha ah, fa fa yanjusu ma ta'allaqat bihi léegi ba pare daa bari lu muy takkook sobe yi ba pare di ci laal ak yaramam lu nekk bu ko defee lépp lu ko ci laal day sobewu mu ne wala hada yuhmalu man yaq man laa yaqul innal kalba najis mu ne ci kaw nii nag la ñuy yen waxu ñi nga xam ne dañ ne innal kalba najisul ayn hmm? mu ne wala hala yaxmalu man la yaqul mu ne ci kaw la ñuy yen waxu ñi nga xam ne ñoo ñoo ñoom duñu wax ne innal kalba najisul ayn comme Maliki duñ ne kal xaj ci boppam mooy li nga xamante ne mooy euh, sobe jëmm la am déedéet ñoom dañu ne nadhu mawdi'ihi ihtiyatan ñoom dañ ne loolu yoneen saa sam sottoon ndox mooy rek ngir comme euh, bërëb boo xam ne maskukun fi najasati loo xam da bërëb boo xam ne dangay Eh, so da ngay dangay ngay da ngay da ngay da ngay sikki sàkk ndax sobe wu na am déet da nga koy wis comme loolu kese la voilà li am na mazhal al mashru' li tathhir al mashkuk fii moom la ñu wax seeg mu ne ñoom lool la wax moo tax Maliki dañ naan non yeneen saa sam def foo ndox wisu foo ndox parce que dafa nekk naj najisul ayn mooy dafa sobe sobe jëmm déedéet léegi nag bon. Euh, euh, euh, mu ne waaye après waxtu li fa fil muraad bil malaayika waaye yan malaaka la loolu gisoon nañ ko sànq ci wax yi imaamu Nawawi doon indi fa qiila ala huwa ala mu malaaka yit la yërmandeeg xafada yeeg yooyu te imaamu xaasim al-Qurtubi kii al al al al Ibn Hajar am na waxu imaamu Qurtubi mu indi léegi naan waaye man nee naa garaawul est ce que man la nekk ñoom ñu nekk ci bunt ba borom bi di leen wan lele mu ne am ñu ne malaaka yit la. mu ne loolu ayyadahu yi waaw loolu imaam an yi moom la dëgëral comme ñu ko gisee sànq ci ay waxam bi qissati Jibril bi nga xam ne mooy bi mu am ñu ne yustasna wa qiila yustasna al-hafaza ba mu des ñi nga xam ne moom la ñoom euh, wax yooyu tamit imaam an wax na ko ñi nga xam ne ñooy bind ñooñu dañ leen ciy seppee wal maamul Xattaabi ñooñ ah, <coughs> ah waaw mu ne ñey la daal di wa ajaabal awwal ñi nga xam ne dañ ne gépp la ñu ne mën nañ nekk ci buntu ba la ñuy toog waaw yadxulu ma istimraaril alkitaaba bi an yakunu ala al baab waaw ñoom bu bi allah yadxulu dañuy du ñu waaye ma istimraar waaye di continuer di bind ndax ci bunt ba la ñuy nekk borom bi di leen e, wan la waa gaaya di def ak la ñu nekk wa qiila al muraadu man nazala minhum bir rahma am ñu ne non malaaka yi mooy malaaka yi indi yërmande waaw imaamu Nawawi nee na indi yërmande ji barkeel ñi nàngam ak nangam waaw ngam des xafasa yi hmm? wa qiila ne non du malaaka yërmande kese man nazala bil wahyi xaasa ka Jibril mooy ñiy wàcce li nga xam ne mooy wax wahyu bi te kooku comme Seyna Jibril te lool Seyna Jibril la mu ne wa hada wax jii nag nuqila an ibn Waddah wa Daawudi mu ne wax jii ne lool ci Seyna Jibril la parce que loolu li ñu bëgg wax mooy loolu jamono yonent saa salaam kese la woon ba mu génnee àddina jeex na mu ne lii luñ jëlee la ci ibn Waddah ak imam ad-Daawudi rahmatullahi alayhi wa ghayrihimaa ak ñoom ñaar mu ne wa yalzamu minhu ixtisaasu nabi bi ahdi nabi saa salaam mu ne lii moom day kene kon acte boobu jamono yonent bi alayhi salaam la moom la jagoon li anna al wahya inqata'a bi'adahu ndax wahyu bi ñu borom doon jox Seydina Jibril mu koy indil yonentaam yi jeex na ndax yonent saa saa moo mujj ci ñoom kon dañoo bëgg a wax ne loolu lay foofu la yem ah <laughs> waaw kon nag noonu la wa bin qita'in qata'a nuzuluhum te ci dog lool mooy dog di ñëwati nag foofu mooy day dog wa qila takhsisu fi suufa ay laa yadxulu malaaka du duxuulam baytan baytu man laa kilaaba fii mu ne ñu ne ñii ne fi fis ci fa bopp waqiila ak taxsiis am ñu ne non duggu malaaka yooyu mooy xeet génn dugg gi lañ lañ bu ñu jagleel la mooy dugg ak indi yërmande jooju nañ dugg waaye mooy bu dee ne ka nga xam ne yorul xaj wala yorul image nañ fay dugge ak yërmande gi ni muy fay dina mate bokkul ak boo xam ne koo xam ne moom daa am xaj dinañ dugg mais du demee na le waaye loolu lay sa bi dëgër waaw loolu moom lay sa laysa huwa bi dëgër waaw kon nag loolu wallahu taala alam kon lii nii hein euh, euh, euh, mooy mbir mi après bon imaam al na Hajar après indi na comme keroog bi ñuy wax waxu kii Cheikh Mouhamad Taqi al-Usmani ñi nga xam ne dañ doon wax naan waa malaaka yi e, fii mu ne malaaka yi kene Seydina Sulaymaan alayhi salaam ya'maluuna lahu jinne yi dañ ko doon liggéeyal e, li mu bëgg ci ci tamasil yi ñu ne lool day wan ne xaraamul ah ñii nag kii côté bii moom li mën da ne e, am na ñoo am dañ ne waaw malaaka yi nan lañ ma du ñëwi foo xam ne daa am tasaawiir ak li suñu borom ne Seydina Sulaymaan alayhi salaatu salaam ñoom ya'maluuna lahu maa yashaa'u min mahaariba wa tamaasiila te ni jinne dañ ko doon defaral lépp lu mu sopp ci to bare booy tamaasiil mooy yi nga xam ne dañuy am ay image ah waaw léegi mu ne waqad qaala Mujaahid Mujaahid nee na kaana suwaran min nuhaas loolu ci eh, nuhaas la woon ay eh, mooy cuivre alhamdulillah am ñu ne wala përëm am ñu ne loolu imaamu Tabari moo ko dettali mu ne wa qaala Qataada imaam Qataada ne lool min xasab waaw lool ci xasab la woon waa min zujaaj ak verre yi ma jinne yi doon defar ci bant la woon ak verre mu ne loolu Ibn Abdurrazzaq moo ko euh, moo ko euh, solo mu ne am na ñoo xam ne dañoo tontu ne am na zaalika kaana jaa'izan fii tilka sharja te ne loolu daa possible woon ci sariya Sayyidina Sulaymaan waaw te ñoom bu boobaa ñoom ñu ne dañ doon liggéey yooyu wa kaanu ya'maluna ashkal al anbiya yoo xam ne mooy forme yonent yi alayhi salaam wa saalihiin ak ñu baax ñi minhum ci ñoom ala hayatihim nañ doon jaamoo yàlla fi ibada ngir nit ñi la yata'abbadu ka adadatihim nit ñi di jaamu yàlla comme ñoom niñ ko doon defee mais loolu xam nga lay sa bi dëgër ibnu Mas'ud ibnu Abbas ci boppam nee na waa kër Seydina Nuux li leen indiloon euh, ñuy jaamu ñoom wadd ak suwa ñooñu ñu baax lañu woon Iblis dugal leen ci ñoom mooy eh, Seynaanu après la ñëw avant muy ñëw alayhi salaatu wassalaam ñoom ñu ñëw Iblis na leen defal leen leen seen forme ñu baax ñooñu bu ko defee ngeen leen di fàttaliku ñu ko njëkk def xamoon nañ lu tax après bi génération yi yomb mu mujj nag ne leen ñii nii ñooy ñoom ay yàlla la ñu ñuy jaamu ba ñuy jaamu Seydina Nuux di leen ko tere ñëw so borom bi yónni leen ndax moom la njëkk a yónni ci ñoo xam ne dañuy jaamu ay leneen lu yàlla waaw léegi ñu ñëw naan mu neen koy tere ñuy bañ naan wa qaalu laa tadarunna alihatakum waaw wala tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa yawqa wa nasra wa qad adallu kathira voilà loolu gaa yi di waxante seen biir naan bu leen bàyyi hee bu leen ko déglu bu leen bàyyi seen yàlla yi ngeen di jaamu ah, bu leen bàyyi wadd ak suwa yaxuus ñii waaw nga xam ne ñoom la maam ak bàyyi ne woon kii ñëw fee naan danañ koy tere kon lool dañuy xam ne loolu du loolu te loolu leeraloon nañ ko bii weesu waaw kon loolu du ne ay jaamukatu yàlla lañ doon def te loolu li koy gën a wane mooy imaam al-Hasan Hajar bi wax te ñu waxoon ko keroog tamit voilà waaw këne euh, mooy tamit ñi naan lool xaraamuloon ci seen sharia loolu yu dëgërul jëlee nañ ko tamit ku mel ni Abu Aliya léegi moom dane loolu xaraamuloon ci seen sharia jamonoy Seydina Sulaymaan après suñu sharia ñun ñëw tere ko waaye imaam al-Hafiz ne ah waaye nag yenu na këne inna tamasil kanat ala surati nuqush li ghayri zawati ruh waaye nag am na ñu ne non attention te mën nañoo wax ne mooy yooyu ñu doon defaral Seydina Souleymane te loolu lañ dëgëraloon te loolu la Cheikh Mouhamad Taqi al-Usmani yi leeraloon ba pare tudd tawraat ci boppam ñoom ci Genèse yi ñoom li nga xam ne dañ doon tere ci biir li nga xam ne mooy représenté ay représentation humaine di defar ay loo xam day am forme mu ne woon léegi imaam alxam na xajaar ne ah am na ñu ne déet man nañoo wax ne déet image yooyu ñu yooyu jinne yi doon defaral représentation yooyu ñu doon defaral Seydina Souleymane mooy yi amul woon ruux la ah. waaw même bu dee wa idaa ba pare mu ne wa idaa kaana lafzu muhtamilan bu dee nag kàddu la goo xam ne day yenu ñaar te loolu waxoon nañ la foofu al cheikh Muhammad Taqi al Usmani li nga xam ne moom la ñoom al imaam az-Zamakhshari doon wax rahmatullah alayhi li nga xam ne mooy tamasil day yenu loo xam ne lu am ruux la ak lu amul ruux loolu la imaam al-Hafiz Ibn di wax nii ne bu dee kàddu gi muhtamilan lam yata'ayyan al-hamlu ala al-ma'na al-mushkil bu yellut te tamit ràññeekuwul ñu koy yenn ci maanaa bi nga xam ne moo problématique te mooy bu nit ak loo xam ne daa am ruux te loolu la sharia di tere léegi nag nga ne kon Seydina Sulaymaan seeni jamono alayhi salaam dafa daganoon moo tax loolu te bu mën a yenu bi nga xam ne amul ruux mooy yenn ko ci du lool mooy li nga xam ne mooy li gën a lu tax waqad sabata te sax na fii sahihayn sahihayn hadith Aisha fi qissati al-kanisati allati bi ardi kanat bi ardi al-habasha wa ma fiha min at-tasawir wa annahu sallallahu alayhi wa sallam qala kanu idha mata fihim ar-rajulu salih banaw ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar tilka sura ulaika shirarul khalqi inda Allah fa inna dhalika yush'iru bi annahu law kana dhalika jaizan fi dhalika ash-shar' ma atlaqa alayhi salatu wassalam anna alladhi fa'alahu sharrul khalqi fa dala fa dalla ala anna fi'la suwar al-hayawaani fi'lun muhdath ahdathahu ubbaadu suwar wallahu a'lam wallahi imaam al-hafiz ibn hajar mu terminé même liñ doon wax keroog bi ñuy wax ne a cheikh Muhammad Taqiy al-Usmani am na lu mu tudd andiwul mais ñu andi woon hadith bii mais te lii wane nii nii te wax jii mooy bi yéen a dëgër keneen lañ doon defar du ay forme humaine la Seydina Souleymane du loolu ndax day yenu mu nekk comme ay garab ak leneen loo xam ne ay montagne leneen loo xamante ne du du forme humaine comme que de mën na yenu ñaar yëpp maanaal muskil bi li gën ràññeeku du ko ci yen te li koy wane mooy hadis bi nekk saxiixaani to Aisha ne radiyallahu anha ne mooy Ummu Salama la woon ak yaay Ummu Habiba radiyallahu anha ñoom ñoo demoon Habasha te waxoon nañ la ci hijratu ilal Habasha ñu yeneen saa feebaree feebaram bi mu génn àddina nga xam ne ñoom soxnaam yi ci këram lañ dañ doon nekk néeg Sayyidatu Aisha nekk ci wetam léegi ñuy waxtaan benn bés ñoom ñuy nettali benn église boo xam ne Marie la tuddoon lañ ko tuddee waaw comme ni ñu tuddee église Saint-Sépulcre église Nangam Saint-Baptiste ak Nangam ak Nangam hein Sainte Marie de Anne wala Sainte Marie de de de de wala euh, les Madeleines de Charpennes ainsi de suite yu mel noonu di ko tuddee église comme tur la rek léegi nee na. bañ tuddee ne Maria foofu ci ci église boobu ñu tudd wu foofu ni mu rafetee ak tamit euh, li nga xam ne image ya nekk ca biir yeneen saa sam yëkkati boppam ne ñooñu bu ku baax masoon a génn àddina ci ñoom dañ doon tabax ci xabroom ab jull ab sujootukaay ba pare ñu daal di fay def li nga xam ne mooy mooy image yooyu ngeen di décrire di ko wax ulaa'ika gaayoo yee ah shirarul xalqi indallah ñooñu dina bon ci nit ñi ca yàlla imaam Ibn Hajar ne lii moom day day day wane di di di di yëglu que ne lii bu doon ne lu possible loolu la ci seen charia yonent bi alayhi salaam du leen ne ñoom ñoo gën a bon ci nit ñi parce que bu doon ne possible na kon ñu def ko loolu charia leen ko may seen charia moo leen ko may le a bon sax daganul woon ci ñoom kon loolu yi nii nii tegtale que mooy kon di defar ay image yoo xamante ne wala ay représentation yu mën a taxawal yoo xamante ne nii day am forme lu am ruux di dund loolu mbir la mu ñu sos ginnaaw gi ni ko sos mooy ubbaadu suwar jaamukatu yi nga xam ne ñooy forme yooyu ak image yooyu wallahu alam lii mooy dëgg lii lañ waxoon keroog noonu voilà